a'uuzu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim bismillahi ar-rahmaani ar-rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi al-mursaliin wa imaami al-muttaqiin seydina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi ñuy jële ci ñu ngi woon côté jeexaloon nañ gazaatu Awtaas muy sariyatu taas ak Xunayn biñ jeexaloon fan yële léegi mu jot nañu côté Taïf xisaaru Taïf yi ak séddale màng mi côté yële mooy liñ jeexale woon ci wàllu sariyatu Awtaas bu Seydina Abu Aamir al-Ash'ari radiyallahu taala moo doon nettali bu doomu mbokkam mi di Abu Muusa al-Ash'ari Abdallah ibn Qays keroog bi nga xam ne ci la euh, dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko jottali li ko bàyyite xam bi yóbbante woon ngir mu ñaanal ko njéggal mu dem alayhi salaatu wassalaam laaj ndoxu njàpp mu jàpp tàllal ñaari loxoom yi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko moo tax ci jataay yi weesu ñu doon gis masalaam yëkkati loxo ci ñaan gisoon nañ walillahi alhamdu wal minna li nga xam ne moom la ci al imaam an-Nawawi imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi ash woon wax ci kitaabul majmu'a bi nga xam ne moom la ci def doon leeral xadiis yi nga xam ne ñooy wane vraiment que loolu moom sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la te mooy cosaan ci ñaan waaw te waxoon nañ la xadiis yi wax ci raf'ul yadayni ci ñaan loolu mutawaatir la waaw mooy mutawaatir la mbir mi nag bu xasee nekk mutawaatir léeg-léeg sax ay naan mooy bu ko xasee doon moom ndax wér naam wératul taxul ñuy wax mais mooy mutawaatir ci dëgg mutawaatir buñ ko waxee mooy loolu dëgg la mën a doon waaw moo tax ñoo xam ne dañoo dëppoo mbooloo mu bari moo xam ne seenu dëppoo ci wax lu amul man waaw moo tax loolu la mooy laaj fa nekk fa nag naan ndax dëgër naan dëgërul waaye eh, indiwoon nañ xadiis yi nga xam ne paa lépp pas yépp mais yu bari yoo xam ne dañuy wax ci masala boobu di ko leeral di wane yonent bi alayhi salaam ci barab yoo xamante ni yu baree baree bari mu fay ñaan tàllal loxo yi ca kaw waaw te loolu gisoon nañ ko ba jeexale woon ci masalaam waa imaam bi buy xutba bu boobaa nag kooku yoona luñ moom muy tàllali loxoom buy ñaan bu jeexalee xutba bi di ñaan ndax loolu mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni ko Seydina Umar ibnu ba daal di woon wax radiyallahu taala anhu wa ardaah ba mu gisee Bishr ibn Saf Marwan ibn al-Hakam di woon def lool mu daal di wane ne lii lu sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam waaye waxoon nañ ne li gën a dëgër mooy kanta ma'mumun yi ñooñu mën nañoo yëkkati seen loxo kon ni nga xam ne des ci cosaan bi ndax Bishr <coughs> ibn Marwan ba ko saxaaba bi radiyallahu anhu doon doon doon ŋàññi jëfam jooju naan qabbahallahu haytaynil yadayni loolu moom mooy moom la doon wax te li li nga xam ne mooy li gën a yenu maanaam mooy ba muy yëkkati loxo moom di ñaan nit ñi yëkk fekkoon na tamit nit ñi ci jàkka ji ci jumaa ji doon yëkkati seen loxo te loolu mooy li nga xam ne en tout cas mooy li nga xam ne mbiru la moo xamante ne nii en général noonu lay deme léegi nag kon bi saxaaba bi duggee di wax waxul ak nit ñi ne ñeneen ñi waaye imaam bi la wax imaam bi la wax la la ŋàññ li muy def ba muy yëkkatee ñaari loxoom di ñaan alors que moom masula gis yonent mi alayhi benn yoon muy def loolu waaye loxo bi nga xam ne asabaaxa bi nga xam ne moom lay sàbbaale buy di di ci taayaa boobu la doon yëkkati ci kaw di ñaan moom alayhi salaatu salaam bu newoon ci kaw minbar bi waaye gisoon nañ la ñenn ñi ne loolu mën naa ne parce que hadith na Anas bi doon wax ci al istisqa que ne yonent bi alayhi salaam daal dina koy def tàllal loxoom te ci kaw minbar bi la newoon waaye loolu waxoon nañ la ne loolu noonu ginu la dëgër loolu mooy bu dee ne cadre bu mel noonu la bu boobaa ñu def noonu nee nag bu dee yeneen ñaan yi moom mooy da ngay tàllal sa baaraam la imaam bi di def. loolu waxoon nañ ne mooy liggin gën a dëgër insha allahu taala waxoon nañ ne loolu mooy li a dëgër insha allahu taala kon nag euh, tey ñu wara a continuer kon kon ci noonu lañ jeexale ci li jëm ci wàllu ghazaatu ci sariyatu côté Awtaas mooy prolongement wu Xunayn kon gisoon nañ jàngale yi jëmoon ci wàllu Xunayn walillahi alhamdu wal minna bi tasarruf waaw ci loo xam ne bon ci ñàkk yaatal waaye daal léegi Awtaas it gisoon nañ ko kon jeexalewu noonu léegi nag mu des beneen bi muy après Awtaas fan lañ dem dañoo dem Taayif foofu it mooy li ñu waxoon ci Awtaas rek début bi biñ paree ci Xunayn bi mooy ne dañ ciy jàng na lan yéeféer yi yéeféer yi bees leen jekkoo ñu doon xeexi l'islam ñu jekku leen doo leen bañu dem noonu kese surtout bu dee imaam bi xam na ne bu seenu dem dañuy waajal du yokk du leen def lu dul yokk doole après ngir ñu dalaat ci jullit ñi bu boobaa kenn du toog leen bàyyi noonu mooy ne bu boobaa dañ leen di poursuite fekk leen fa ñu ne loolu moo tax alayhi salaatu wassalaam non seulement euh, waa banu jusam ña dawoon côté jaar côté nax la am na ñu mu fa yónnoon selon imaam ibn Isxaaq ñi nga xam ne ñoo dawoon aw Awtaas am na ñu mu fa yónni muy Seydina Abu Aamir al ñi nga xam ne ñoom waa Hawaazin ñoo daw dem dem Taif ak ñi jóge ci waa banu banu banu jusam tamit bañ dawee Awtaas dem Taif ñooñu dafa dem fekk leen fa ñoom ñépp ngir lan ngir àggale liggéey bi ndax yéeféer yi bés boo leen fi bàyyee du ñu def lu dul gin laa yokk problème après mooy leew mbir yi daa mel day mel ni rek dangaa transférer affaire yi waaw problème yi nga transférer yu tay yi nga puus ngir ñu ñëw suba te bu ñuy ñëw suba lay gën a metti ndax dañ koy gën a waajal te xamoon nañ ne fii metti woon na kon nag dinañ gën a waajal suñu jàmmaarloog ñoom kon dañ ci jànge ne loolu le fait que yonent bi alayhi dem fekki leen Taif loolu day wane ne kon noonu mooy li nga xam ne noonu la war di deme léegi nag euh, imaam Ibnul Qayyim imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi euh, moom pare waxoon nañ la dinañ ñëwaat ci moom am na yum wax ci côté yii ci zaadul ma'ad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam imaam Ibnul Qayyim mu ne ah ginnaaw bi mu nettalee li nga xam ne mooy euh, qissatu Taayif bi muy gazwatu Taayif xisaaru Taayif mu ne fa naqulu fiiha min al fiqhi ñu ngi wax ne fiiha nekk na ci ghazwatu Taif bi xam ne xare la wuteeg Awtaas Awtaas sariya la moo yonent mi alayhi salaatu salaam demul woon dafa yebaloon Abu Aamir al-Ash'ari kanta Taif moom xare la moom moo demal boppam waaye bañ demee gis nga ab siège lañu dañu assiégé waa Taif ndax waa Taif tahassanu bi hisnihim al-hasin dañoo euh, daldi làqu daldi protéger wu ci seen forteresse boobu nga xam ne mooy forteresse u Taïf bi ba benn benn ke ba pare ngir tenir ko ba kenn du fi jege mu ne moom imaam Ibn al bokk na ci liñ ci nga xam ne moo génn ci Taïf fii ci wàllu fiqh mu ne jawaazul qitaal fi ashhur al waa nasxu taxrimi dalik mu ne liñ ciy jànge mooy ne possibilité xare ci al ashurul xurum mooy weer yi nga xam ne weer yu ñu armal la ak li nga xam ne mooy waa nasxu ak abrogation bu ñu abrogé le fekk dañ koo tere waaw yasalunaka anil shahril haram qitaalin fii qitaalun fii waaw mooy dañ doon laaj xam nga yone suñu boroom dafa doon tere <coughs> ku ku ku xeex ci al ashurul xurum gisoon nañ ñoom sariye ñoom Abdallah ibn Jahsh waaw ba leen yonent mi aleyhi salaatu salaam yónnee ca ashurul xurum ñu dem am ñu ñu faat ci waa Quraysh ñëw yonent mi aleyhi salaatu ne non seulement digalu leen woon ñu xare mais liñ fi indi ci màng du ko jël ndax ashurul xurum dañ koo tere suñu boroom wàcce woon yasalunaka an shahril xaraami qitaalin fii ñu ngi lay laaj ndax est ce que xare am na ci ashurul xurum waaw te yéefér yi waxoon nañ la gis nga yéefér yi seen yoon newul ci yëfi lislaam yi waaw ma ne seen yoon newu ci mais bis bu ñu déggee ñu naan xam ne lislaam am na principe yoo xam ne moom la teg walla yoo xam ne euh, bon dañuy tere yenn yi ci yenn yi bu ko yàkkamti nañ bu ko julli ñu defee ñu naan gis ngeen regardez il ne respecte même pas les kii minimum ci wàllu humanité ak tamit la fait xoolal ñuy woote ci ci ñu ne yàlla ñoom eh, eh, buur yàlla kat lee nañ moom moo tax moo leen mooy moo leen yónnee diine ji mooy diine ji gën ci la ñu ne ak yooyu voilà lii nga xam ne ñun fii arab yi ñun ñépp xam ne ashurul xurum kenn du ci xare ñoom ñu ñëw rey ci ay nit waaw léegi nag ñu indi ngandum tentamaar comme niñ koy defe rek regardez ces barbares voilà ay yu mel noonu xoolal li ñu def vraiment il ne respecte aucune aucune règle aucune loi seen loi daal mooy lu leen neex takat ñoom bu ñu waxalee dëgg rek seen bu ñu waxee te dëgg tax xam ne ñoom ñoom moo mel noonu léegi nag bi ñuy def loolu di kii suñu boroom ne yasalunaka an ash-shahril haram léegi nag gaa yi mooy sariya bi nag affaire bi gën a metti ci ñoom mais li gën a metti ci ñoom surtout li gën metti ci ñoom surtout mooy le fait que Yonent mi alayhi salaatu salaam ne digaluma leen woon ngeen xare tamit li ngeen fendi duma ko nangu loolu nag la ne nag an ash-shahr al-haram qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kathiir kabiir kabiir waaw wa saddun an sabiilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haraami wa ixraaji ahlihi minhu akbar inda allah après ba ni nga xamante ne nii bon lool la lool gisoon nañu aaya yooyu ginoon nañu ko yaatal bon moo léegi nag Euh, mooy dañ doon laaj naan euh, léegi mooy yooyu noonu ndax parce que alxuraan da ko tere woon léegi nag imaam Ibnul Qayyim nag lool la ne loolu noonu dañuy gis ne xisaaru Taayif bi ci ashurul xurum la woon waaw waaw ci Zul Qa'da la woon day wane ne lool kon xare ci da ci loolu possible la te tamit la nga xam ne mooy tere dañ doon tere dañ koo nasaxal tere gañu ko tare woon mooy loo xam ne dañ koo abrogé waaw nga ne expliquer expliquer bu baax moom nag wax na lu gina a gudd di expliquer lool mais lenn la lim la bëgg a wax mooy parce que Taïf Makka ubbi Makka ji weeru koor la woon on est d'accord keroog bi muy dem Hunayna shawwal la woon am na ñu ne début koor gi la ko fin wu gi la ko doon waajal dernier jour koor yi mais daal shawwal ci shawwal la lan amoon ci la xare Hunayn am yaa ngi dégg léegi Hunayn ba mu amee ñu ñu duma waa waa Hawazin ak waa Saqif ñu daw dem Taif mu dem Taif xam nga imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi selon moom selon imaam ibn isxaaq moom dane entre kii la bid'an wa ishrina layla la yonent mi alei satu salaam assiégé waa Taïf mooy jaar entre vingt-trois jàpp vingt-neuf jours la yonent mi alei satu salaam assiégé waa Taïf am na yeneen wax yoo xam ne dañ ne dix-huit comme imaam ibn Sa'd waaye waxoon nañ ne bi gën dëgër mooy bu Seydina Anas bi ne ci Sahih imaam Muslim ak musnadu imaamu Ahmad ibn Hanbal ne quarante jours la waaw quarante jours lañ leen assiégé même bu dee ci riwaaye boobu am na njuumte goo xam ne ne gaa yi six mille lañ woon waaw mais loolu mooy njuumte la moo tax sax ñeen ñi ne bon loolu day war ne kon waaye boobu daa am problème quoi waaye ala kulli xaalin buñ jàppee 40 wala même même même imam ibn Sa'd 23 ba 29 lool boo ko plusee ci affaire yi mooy yow ci bëgg génnoon Shawwal mooy ne c'est sûr que après mbir yi boo totalisé surtout 40 bi ñu nootaloon boo totalisé jamono jooju yépp loolu noonu day dugg ci zul xeex da nga dugg waaw surtout ci zul xeex da ci la la noon moom alayhi salaatu salaam ci la doon dem fan ci la dem def umra umratul uh, Ji'irraana minal Ji'irraana jóge Ji'irraana dem defi umra léegi nag ñu ne loolu lépp kon dañuy gis ne mbir mi de toute façon zul da boobu laal na ko waaw kon loolu day wane. dañ koo nasaxal même bu dee am nañu ne ah, parce que loolu mooy dafa débuté woon affaire bi rek daal di ciy jeexal mais lii nii masala bi yàgg nañ koo gis wallahu taala alam imaam ibn al qayyim rahmatullahi mu ne eh, wa minha faslun wa minha jawa jawaazu ghazwi ar-rajuli wa ahlihi wa ahlihi ma'a wa ahluhu jawaazu ghazwi rajuli wa ahluhu ma'a fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana ma'ahu fi haadihi al-ghazwati ummu sulaym wa zaynab imaam eh, imaam eh, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi mu ne wa fiihi bokk na wa minha faslun su chapitre wa minha bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi jawaazu ghazwi rajuli wa ahluhu maa possibilité nit ki dem xare yóbbaale ay soxna waaw ay soxnaam wala bu dee kenn la am mu ëndaale ab soxnaam waaw ñu ne ko waa lii moom foo ko mu ne fa inna nabiyya kaana ma'ahu sallallahu alayhi ndax yonent mi alayhi salaatu salaam ci xare bi sayyidatu ummu sulaym mu ngi àndoon ak moom ak sayyidatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu taala anil jamii comme ni nga xam ne noonu lañu ko gise woon ci biir nettali bi waxoon nañ la imaam ku mel ni imaam al-Waaqidi moo ne saydatu Zaynab ci la woon mais nekkuk saydatu Umm Sulaym Umm Salama Hind bint Abi Umayya moom dafa lii dafa dafa leer parce que moom moo nettaloon xadiis bi ñu doon gis tam nekk saxiix yi eh, frère Abdallah ibn Abi Umayya bim naan mooy mooy hiit hiit hiit muxannas bi <laughs> bim naan bim naan kii kii nu tudd euh, frère yaay umu euh, yaay umu salama bi di Abdallah ibn a meen na ma nga xam ne bokkoon na ci ashadu ñi gënoon a tar ñu doon ñu doon euh, fitnaal yonent mi alayhi salaatu salaam biir waaye tuub na keroog bi yonent mi alayhi salaatu di ubbi si Makka mu dajeeg moom ci yoon wi mu ànd ak Abu Sufyan ibn alxaaris ibn abdilmuttalibi radiallahu taala tuub ñoom ñaar voilà waxoon nañ la moom ci gazwatu bii bi ci la génn àddina mooy ci Hunayn parce que taayif la génn àddina taayif moom fa lañ ko faate bi nag hiit da doon wax naan ko say sayyidatu Ummu Salama moo ko nettali nee na bi hiit dane dane dane bi ah, in fataha Allahu lakum ghadan at-Taa'ifa fa alayka bimraati bi bi fa alayka bibnati Ghaylaan fa innahu tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamaan wal iyaadu billaah <laughs> mooy loolu gisoon nañ ko ci nettali bi xam nga mu xam na si gaa yi ja comme que bon général dañ naan ñii lay salahum bokkuñ ci ñi nga xam ne dañuy am xaaja ci jigéen ñi di di toppatoo affaire jigéen ñi daal mooy ñoom parce que ñoom duñu comme que dañu nekk ci entre les deux waaw muxannas koo xamante ne nii mooy koo xam ne du góor du jigéen waaw moom du góor du jigéen <laughs> oh, xaw ma nag nan koy woowe am na tur de man tout le temps ma fàtte ko xaw ma nguunu ngaana walla loolu loolu la wala ci fra moo français bi rek laa ginatee fàtte ko ñooñu dañ leen doon dañ jàppoon na ñoom gayri ci gayri ulil irba ñoom lañ lañ bokk dekete yoo moo tax bi ma le saat-saat mu naan mu naan frère sayyidatu bi ah in fataha allahu lakum taifa gadan mu ko boo buñ leen bu buur yàlla defee ñu bi leen suba taif de ah maa ngi lay dénk nati bibnati Ghaylan as-Saqafi salama ndax moom kat day bu euh, femme la boo xam ne di di décrire femme bi ne buy avancer day avancer ci ñeent mooy bu lay dëgmal boo ko gisee ci ñeent lay lay avancer bu la wanee ginnaaw nag ci ci da koy doubler mooy bi samaanin ci huit lay lay lay lay demee pour wax ne bon loolu mooy que ne corpulence bi mu am te loolu critère bi beauté la boo xam ne ça dépend ci loolu affaire société la affaire loolu affaire culture kese la waaw mooy ñoom ku mel noonu mooy kooku mu ngi ci topp ci wàllu taar comme que doomu xaylaan gi noonu la mel nag mu ne ko nag buñ boo leen ubbee foofu jaam ya nang ci tànn doomu xaylaan gi de waaw yow Abdallah ibn Umayya xam nga nasaraan si ñoom ñoom ak sew ñooy ñooy ñoom ñoom ñoom ku sew moo leen gënal waaw ñoom moo tax nga gis entreprise yi nga xam ne mooy gis nga économie de la minceur ak ah, affaire dox la li ngay gis ci cheelee wolof xaw ma nag bon foog ma changer sama logiciel mooy ñoom am nay temps ñoom da dégg ñu naan jigéen ñi dañuy naan ay ay ay ay ñay ay comprimés yoo xam ne day tax ñu ngand xaw ma parce que loolu ñoom loolu lañu xam mooy bon te lool affaire époque la tamit da ngay dem beneen époque boo xam ne gars yi loolu gisatuñ loolu ci même peuple bi en tout cas waa ji daal def description yoo xam ne yu war ne ah waa ji la koy intéresse ci loolu yonent ma lay saa am ne kii kon xam ne yi ne leen bu mu duggati ci yéen. kon mooy nekkuk sayyidatu ñëwuk sayyidatu Ummu Salama moom ci xare bi dafa leer waaw. loolu leer na sax na kon loo ne loolu moom imaam Ibn al-Qayyim loolu lay wane possibilité te gis nañ keroog imaam ni sax nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam bi nga xam ne ci lañuy xisaaru Taayif daf leen a defal ku nekk tànt ba muy julli ci diggante ñaari tànt yi kon loolu dañ ciy jànge mu ne possibilité nit ki di xare ji yóbbaale soxnaam voilà ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ngi woon ci ghazwatu Taayif ak sayyidatu Ummu Salama ak sayyidatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne wa minhaa moom imaam Ibnul Qayyim ci Zaadul Ma'aad fii hadyi xayril ibaad ci njàngat yi ñuy jële ci ghazwatu Taayif xisaaru Taayif mu ne jawaazu nasbil manjaniiq alal kuffaari wa ramyihim bihi wa in afdaa ilaa qatli man lam yuqaatil minan nisaa wa dhurriya mu ne bokk na ci liñ ciy jàng possibilité samp almanjaniq mooy catapulte yi utiliser catapulte ci xare loolu dañuy jàng ci xare bi que ne mën naa ne que ne loolu non seulement mën naa ne mais sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam la waxoon nañ ne nag lool kan moo ko waxoon lool ku mel ni ñoom imaam imaam ibn ibn Hisham moo ko waxoon waaw moom moo ko waxoon bi sanadin laysa bi sanadin da'if boo xam ne moom wérul imaam ibn Hisham moom moo waxoon wax jooju bon léegi moom ci kaw que ne même nu mu ci man di dem hmm? euh, loolu moom mooy lu ñu xam la waaw mooy du ñu ne ay on va ñu sukkandikoo ci li imaam ibn Hisham wax waaye dañu naan loolu de toute façon loolu mën a ne la même bu dee ne xadiisam bi wérul ndax dane woon kene dégg na keroog am na ku ko nettali kene keroog alayhi salaatu wasalaam rama bil manjaniqi moom imaam ibn hisham alayhi rahmatullah voilà léegi mooy loolu moom lu possibilité léegi nag ci kaw ak wéram en bu dee nettali bi wérul mais mën naa nekk tamit waaw mais ci boye càllale maa mbirul mu ne waram yi him ak sànni bi hii mooy non seulement samp ko mooy tey liñ naan de ay char jubale leen ci noon bi bombardé naka noonu mooy li nga xam ne mooy am avion waaw comme lu raw ni ko noonu yi amee dem ba ca niir ya di largué loolu lépp mën naa ne waaw léegi ci lan ak walla ay tomahawk ay ay missile intercontinental yooyu yépp mën naa ne waaw jëmale ko ci noon yi sànni leen ko wayin afda même bu dee ne loolu day indi ilaa li man lam yuqaatil min an-nisaa xam nga wa min az xam nga loolu moom bu amee mooy de toute façon boo ko fa tëmbeelee ci dëkk bi mooy da ngay bien sûr doo ko def aveuglement fekk yaa ngi koy man di cibler loolu da nga koy mën a def mooy da ngay li nga xam ne doo ñëw rek ne xaaral rek sànni noonu mooy loolu mooy bu dee manoo mooy daal man naa ko sànni daal amaguñu précision ci li nga xam ne noonu lañuy parce que noon yi mayaguñ ñu fu ñu mën a amee accès ci wàllu technologie bi ndax saa buñ ko kiiwee ñu ñu bombarder dañu wala yu mel noonu yiñ ci jot am noonu lañ koy utiliser en tout cas ci biir noon bi léegi nag loolu ku koy def ku ne même ñi ngay ciblé du ñàkk léeg-léeg mu dal ay innocent ñoo xam ne xarewuñ du ñuy combattant du ñuy xarekat mu ne même bu dee day indi loolu loolu day dagan ci foofu waaw loolu day eh, day day dagan ci loolu parce que eh, <coughs> mënuñu def leneen voilà léegi nag même bu dee dalay dal mais nag bu boobaa eh, attendez attendez parce que bu boobaa nga ne ma dommage collatéral day am dañ la loolu il faut gars ñu moytu loolu tamit waaw mooy autant que ce peut nu ngeen koy wax autant fekk daal waa ji nu ñu man ngir moytu def boole ci ñoo xam ne bokkuñu ci mooy moo gën waaw waaw sauf que nag xare bu amee surtout ak yenn xare yi mooy yooyu du ci ñàkk waaw mais nag bu amee bari bu boobaa nag foofu la problème bii ne mooy mënoo ñëw di cible yow nga am précision de cible nga ñëw fekk foo xam ne leer na lay innocent rek a fa ne nga ñëw bombarder foofu ah non comme ni ko kuffaar yi defe minal amrikaan waman taba waman wamin atba'ihi nga xam dañuy jekk dóoru bomb hôpital ba pare naan bon dañoo jàppoon na ay gars yi nga fa wala quelques terroristes mais pour quelques terroristes tu bombardes un hôpital hein pour quelques terroristes tu bombardes un hôpital loolu xellu na yow te loolu mooy ay supposition la mais même bu leeroon na ñu ngi ci biir maladie mais da ngay hôpital parce que la am na ñoom ñu ngi fii moo tax loolu ku faara koy def yéeféer yee koy def mais l'islam jàngalewul loolu jàngalewu lool baax na ba gis nañ yonent mi alayhi salaatu salaam keroog bi ñuy commencé xare bi dalay leen def discours wax leen yi nga xam ne moom lay tere ñu def ko waaw ci ghazwatu Hunayn bi waaw bu ñu rey jigéen bu ñu dagg ay garab bu ñu ay ñoo xamante ne koo xam ne da bokk na ci doon wax ci yeneen xare ak ñi mu yónni koo xam ne dafa nekk ci ab sawmaa foo xam ne fa la nekk ab église wala ab synagogue même ñooñu bu leen kenn laal shaykhun harim koo xam ne tamit dafa màgget ba tongoroŋ kooku bu ko dem fekk fa mu nekk di ko faat waaw mais am na nag fu muy demee ci yoo xam ne bu booba boobu loolu mooy règle générale sauf ko am na exception yoo xam ne comme bu amee yooyu man da comme yu mel nii mooy mooy di moytu lool dëgg-dëgg da ngay def moytu loo man waaye nag du ñàkk léeg-léeg mu am ñoo xam ne ñu mel noonu nañ leen ci faat ci catapulte yi buñ leen di sànni. mu ne wa minha bokk na ci imaam Ibnul Qayyim ci Zaadul Ma'aad mu ne jawaazu dañuy jànge ci ghazwatu Taayif jawaazu qat'i shajari al-kuffaari idaa kaana dhaalika yud'if yud'ifuhum wa yughiidhuhum wa huwa an kaafihim mu ne bokk na ci possibilité wu li ñuy jànge ci xisaaru Taayif bi que possible na léeg-léeg mooy dagg garabu yéefér yi bu dee mais pas dagg ko noonu parce wax nañ le principe bi léegi moom bi ñu jógee léegi ñoo yem mooy yoo xam ne dañ koy tere mais nag am na ci yoo xam ne ay jamono yoo xam ne xew circonstances yoo xam ne on est obligé yu mel noonu xew waaw mooy possibilité wu dagg garabu yéefér yi bu dee ne à condition mooy bu dee ne loolu gis nañ ne da leen di affaiblir bu dee ne dagg googu da leen di affaiblir ba pare dugal seen xol ak mer tàng ba dootuñ seen système de défense bi ñu doon wala xare ñu gën ñàkk nag perdre la tête di xeexet noo xam ne calcul mooy tegootul ci ci xalaat ak yooyu ndax alal ji ñu gis ñu leen ko yàqal te loolu la defoon waa banu mais fële ci Médina suuratul xashri ñan la doon wax maa qata'tum min na waa banu nadir aw taraktumuha qa'imatan ala ala usuliha fa bi idnillah wa li dagg kii seen tàndarma yi seen xol yi la alal ñoom ci seen xol yi la ne julli nag alal waru la nekk sa xol déedéet waru fa sax am sax buntu ngir bi fa dugg yow sa xol moom borom bi subhaanahu wa la war a fees dell Allah alal ji nag dañ koy yor ci poche yeeg ci ci ci loxo yeeg ci compte yi ak yooyu ak ci suuf yi ndax alal du du ay xobbet xobbet rek ci tool yi ay entreprise ay yooyu da nga koy am am leen voilà parce que problème yu rëy yi gaa yi nga xam ne moom la julli di confron confronté wu fi yëpp imaginer jullit boo xam ne dafa amoon entreprise bu rëy comme entreprise agroalimentaire boo xam ne de façon ci biir entreprise bi règlement intérieur bi moo koy définir société privée la mu ne képp ku fi di jullit mu ut benn salle boo xam ne salle de prière ci biir entreprise bi bu julli jotee ñépp dem julli ji ku ku di jullit nekk fa mën ngaa dem julli ji xoolal loolu ni ngay wàññile ni ngay teggile sa mbokk jullit ñu bari problème boo xam ne kaala kaala ci nan la ñuy def ak seen julli yi parce que yéeféer yi ñuy liggéeyal ak administration de toute façon loolu du fa ne lu dul nga làqatu ji wala nga defi leneen te léeg-léeg duñ am sax fu ñu ko def waaw nga gis nag façon masala bu ne nag ñu laaj ko nag looleen leen tontu ñu bëgg daal ñu dóor beneen waaye waaye biir yi di la ko compliquer de telle façon que waa ji moom leen rek la bëgg nga ne ko kon bàyyil ba ñibbi julli alors kenn du ko fi wax ah non non wax fa parce que yow am nga problème daal nañ la utal so porte de issue de sortie boo xam ne mooy léegi yow daal sawaay baal ba ñibbi baal ba ñibbi moom loolu ko la ko wax waxu boo wàccee rek nga julli loolu amul rek ku la ko wax wax na la nekk ca gannaaw dëgg ca gannaaw dëgg la fa ne du dëgg voilà kon mooy dafa am yoo xam ne circonstance yoo xam ne mbir mi même li muy nekk nekk mooy il faut ñu il faut ñu def ko waa Banu Nadir bañ koy dagg biir gi comme que seen alal gi seen xol yi la newoon ci lañ commencé ya mii Seydina Muhammad mu ngi dagg gi garab yi ci lañ commencé seen forteres bañ defoon ah <laughs> seen fañ duggoon bunkerisé wu def fa ay dund ne duñ fa génn finalement ñu sede waa Taayif gis nañ keroog biñ ko yonentu Yàlla saaf saaf doon dagg nga géej seen waajanaan eh mais Seydina Muhammad mais tee nga bàyyi lii ngeen di dagg yéen lii ngeen di dagg soit mu nekk pour yéen wala pour ñun. waaye mooy bi yonentu Yàlla saaf saaf doon digle loolu mooy ngir xool na affaire boobu doon na am effet ci ñoom waaye buñ gisee ne amul effet mooy dañ koy bàyyi loolu nag du garab kese. du garab ndax garab yi jamono yooyu ci ñoom moo doon symboliser mooy li nga xam ne moo doon seen alal ndax taayif taayif dëkk la bu bari tàndarmaaki yooyu moo tax daggoon garab yooyu problème bu rëy la mu mën a poser problème yu rëy ndax mooy alal bi mooy nag yéeféer yi tamit lool la fépp fu nga xam ne seeni mooy bu mooy yéeféer yi nga xam dañu nekk xarit jullit ni c'est possible ñooñu nga gis seen intérêt stratégique yi économique yi nga attaquer yooyu bu dee lool da di affaiblir parce lan nga bëgg lii lee lii affaiblir lii affaiblir yéeféri nga bàyyi ko fi muy gina li nga xam ne boo ko laa leen man leen affaiblir boo ko fi bàyyee mu leen di gën a dëgëral nga bàyyi ko fi da ko fi bàyyi tey xareñ ñoom déedéet laysa min hikma hada kon jawaazu qat'i shajar jamono jooj shajar la woon léegi mooy intérêt stratégique yi économique yi yooyu tamit yéewu jullit yi bu ñuy xeex réewum yéeféer seen intérêt stratégique yi tamit dañ leen di fexe attaquer waaw buñ manee ay cyber sax euh, kii yàq seen kii dañ koy def loo xam ne seen système de defence mu leer nag bu ñu infiltrer système informatique bi yàq li nga xam ne mooy seen système de défense bi seen seen yi nga xam ne ñooy ñooy piloter seen avion yeeg yu mel noonu centre kii yi névralgique yi kii yooyu yépp ngay attaquer loolu lépp ci la voilà <coughs> bu dee ne loolu xam nga ne boo ko defee mu jariñ dara bien sûr bu dee ne jaruñul dara moom. confort ko mooy jël doole jooju ngeen daal di koy jëmale feneen imaam ibn al-Qayyim ba léegi ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad mu ne wa minha bokk na ci li ñuy jàng ci ghazwatu Taayif mu ne anna al-abda idaa abaqa idaa abiqa min al saara hurran mu ne bokk na liñ ciy jànge mooy Euh, jaam bi bu dee ne dafa rëcc jóge ci yéeféer yi ñëw ci julli ñi mooy jaam bu rëcc ah ida abiqa mooy bu dee dafa rëcc daw waaw dañuy wax abaqa di wax abiqa voilà mooy bu dee ne dafa abaqa dafa daw rëcc jóge ci yéeféer yi daal di daw ñëw ci jullit ñi après mu daal di tuub hmm? ñëw ci jullit ñi mooy day nekk day nekk day nekk day libre ah. ci loolu ci nu fay am na nu fay am ibnu masruux mooy kan dangaa fàtte mooy kan dañu koy ibnu alxaaris mu ne woon bu leen ma wax ibnu alxaaris <laughs> dee leen woo mawla rasulillah muy abu bakra radiallahu taala anhu mi escalade woon échelle ba ngir yéeg ñëw ngir agsi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi ñu xisaaru taayif mu jóge ndax ci waa taayif la ne woon ba mu ñëwee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dafa libre te jaam la woon ci ñoom waaw mooy daaru xarb ku fa jóge te nekkoon fa jaam ñëw ci jullit ñi tuub kooku day nekk kooku moom ci saasa lañ koy libéré day nekk du nekk jaam de ci jullit ñi ndax lan ndax liñ la wax sànq mu ne mu ne moom kii imaam ibn al qayyim rahmatullah alayhi wa rawaa sa'id ibn mansur aydan wa rawaa Sa'id ibn Mansuur aydan parce que dafa njëkk a wax qaala Sa'id ibn Mansuur qaala haddathanii Yaziid ibn Haaruun an al-Hajjaaj an Miqsam an ibn Abbaas annahu qaala kaana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ya'tiqu al-'abiida idhaa jaa'uu qabla mawaaliihim mooy Seydina Sa'id ibn Mansuur rahmatullahi alayhi mu ne haddathanaa nettali nañu Yaziid ibn Haaruun mu ne ki ñu nettali mooy Yaziid di doomi Haaruun an al-Hajjaj mu jële ci al-Hajjaj ibn Arta loolu moo tax xadis bi dafa an ana al-Hajjaj dafa an ana yëf yi dafa an ana affaire bi waaw loolu moo tax an Miqsam mu jële ci Miqsam an ibn Abbas mu jële ci Seydina Abdallah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma mu ne kaana Rasulullah Yonent mi alayhi salaatu wa salaam de nekkoon na di libérer jaam yi di libérer jaam yi bu dee ne dañoo dikk njëkk ñëw njëkk a ñëw ci moom tuub si avant ki ñi leen moomoon da leen di libéré waaw da leen di libéré waaw xajaaj mi nag an ana gim def mooy problème bi xam nga xajaajum naar to moom ci boppam nañu wax nañ ne da'if la sax moom voilà en plus moo an ana fii mais sinon ñi des ñoom miq sam ak ñu rijaal ñu dëgër lañu léegi mu ne moom imaam ibn al-Qayyim wa rawaa Sa'id ibn Mansuur aydan mu ne Seydina Sa'id ibn Mansuur rahmatullah alayhi daal dinay soloo ba léegi daal dinay soloo ba léegi mu ne qadaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil abdi wa sayyidihi qadiyatayn mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam atte na ci jaam beek ki ko moom ñaari atte qadaa anna al-abda idaa xaraja min daari al-harbi qabla sayyidihi annahu hur fa in xaraja sayyiduhu ba'dahu lam yaruddu alayhi lam lam yuraddu alayhi mu ne e, wa qadaa mooy première àtte baago mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa àtte ci mbiru jaam ak ki ko moomoon sangam te ñu nekkoon ay yéeféer ñaari àtte mu ne bu njëkk bi mooy ne àtte na que ne jaam bi de bu dee dafa génn ci mooy daaru xarb gi ñu doon wax mooy këru yéeféer yi nga xam ne dañuy xareet ñoom qabla sayyidihi mu ñëw daw si ci jullit ñi laata ki nga xam ne moo ko moom kooku annahu xur day nekk day nekk libre comme imam Abu Bakr sayyidina Abu Bakr fa in xaraja sayyidu ba'dahu lam yurad alayhi léegi nag ki ko moomoon bu ñëwaatee après après bi jaam bi njëkkee génn ba tuub moom mu ñëw tuub si kenn du ko delloo parce que gis nañ ko tamit ci ci nettali bi keroog Taïf bi ñuy gis tarjama Seydina Abu Bakra waa Taïf am nañu ñëw biñ ñëwee ne yonent mi alayhi salaatu salaam delloo ñu léegi suñu jaam yi yonent mi alayhi mukk kenn du leen ko delloo ñooñu atiqullahi wa rasuli la voilà taliqullahi wa rasuli kenn du leen ko delloo te loolu imaamu Ahmad moo ko solo wa rijaaluhu thiqaat voilà ab jaam la woon Seydina Abu Bakar abu bakra abu bakra bi nga xam ne ci la escalade mur bi ñëw forteresse bi ñëw ci julli ñi ah gaa yi ñëw di ko laaj yonent mi aleyhi salaatu salaam ne doon fa aba an yaruddahu aleyna mu bañ delloo ñu ko ñun waa Taayif fa qaala mu ne huwa taliqullahi thumma tadiqu rasulih waaw yonentam ak ndawam yàlla moo ko buur yàlla sallallahu alayhi azza wa jalla buur yàlla azza wa jalla moom moo ko moo ko libéré summa ginnaaw gi taliqu rasuli moom Abu Bakr mi nekk ki nga xam ne ki ko libéré mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam voilà moo tax imaam e, kii ne loolu mooy kon bu njëkk bi hein mooy bu njëkk bi non mu ne beneen àtte bi bi imaam Ibn Abbaas di wax mu ne no Sa'id ibn Mansur rahmatullah mu ne wa qada anna sayyida ida xaraja qabla al-abd thumma xaraja al-abd rudda ala sayyidi mu ne nag cette fois-ci beneen àtte bi mooy bu nee ne sang bi moo njëkk ñëw ci jullit ñi jaam bi après ñëw bu boobaa dañ koy delloo mu nekkum jaam ci kii sangam ndax sangam ko njëkk ñëw mbir yépp kon mu ngi aju kan moo njëkk dugg si ci yiw gi voilà imaam ibnul qayyim raxmatullahi alayhi ba léegi yi zaadul maan mu ne faslun wa minha eh? anna al imaama idaa xaasara xisnan wa lam yuftax alayhi wa ra'aa maslaxata almuslimiina fi raxiili anhu lam yalmizhu lam yalzimhu musaabaratuhu wa jaaza lahu tarku musaabaratihi wa innamaa tulzamul musaabaratu idaa kaana fiihaa maslaxatun raajixa alaa mafsadatiha mu ne bokk na li jàng ci xisaaru Taif balee bi moom imaamu Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi mu na ci gën imaam bi mooy wax naa la imaam bii du imaamu jàkka <laughs> voilà mooy loolu foog naa leer na parce que euh, comme que tam ñu ne imaam rek bi ci foog ne loolu leeraloon nañ ko mais dafa baax di préciser quelques ma ah, di wax ne parce que comme que dañoo tàmm imaam fu ñu ko waxee rek dañuy xalaat imaamu jàkka alors que en tant que wolof mbir yi nag demewul noonu président de la république imaam la waaw man huwa imaamu sénégaliyin huwa seen président man huwa imaamu al faransi al al al al ifranj ñooy imaamu ifranji mooy seen président waaw waaw yawma yudaa kullu imaam kullu unaasin bi imaamihim moo taxit nañuy seet ni ñuy fal de waaw nañuy seet ni ñuy fal kon voilà loolu lañ bo mooy léegi waaw léegi fu ñu ne woon mu ne kon bokk na ci nañ ci jàng ne imaam bi mooy njiit bi ki jiite réew mi wala ki nga xam ne moom lañ délégué mu jiite xare bi bu gisee ne général bi moo xam armée de terre d'armée de leer mer lépp léegi mooy ki jiite daal xare bi le général chef d'état-major des armées mi jiite xare bi tey bu dee kooku noonu dafa gis ne bon mooy ñu assiege assiéger ab am réew wala ab gox ci goxu yéeféer yi mu gis ne daal mu yu yàgg fa affaire bu kenn ubbiwu ko mooy buur yàlla deful ubbi am mooy kenn amul dessus ci seen kaw mu gis ne li nga xam ne moo gën ngir jullit ñi li seen maslaxa nekk li gën ci ñoom te yëwanal seen mbir mooy ñu dem bàyyi fa bon arrêté quoi nekk fi mooy musaabara gi mooy le fait que foofu di muñ le fait que ngeen di que loolu muñ la assiéger ay nit ñoo xam ne lu ne yaa ngi koy def manoo fexe ba percer siège bi loolu lu metti la muy muñ googu ngay def ba pare nekk fi muy taw sa kaw lu nekk di la fi fekk poussière yooyu nga war a muñ yooyu yëpp ngir yàlla ndax yoonu yàlla nga ne mu ne bu boobaa loolu moom waratu ko mu nekk fu foofu di xaar quoi man wa jaazalahu tarkul tarkul musaabara ba musaabarati bu boobaa le général man na ne nañ arrêté affaire yi quoi mu ne ko fi nga xam ne mu ne wa innama tulzamul musaabara fi nga xam ne nag mooy des fa muñ assiégé mbir mi ak lu mu tar tar tar fi nga xam ne ci lay nekk loo xam ne par force la mooy bu dee ne gis na ne maslahaay jullit yi mooy hmm, mooy moo li gën a noot ar-rajiha maslahatu rajiha ala mafsadatiha kër ñu ne fa moo la muy la nga xam ne moom lay jural ci jullit ñi ci wàllu seen intérêt ak tamit seen renom moo ëpp fuuf bu ñu fa jógee yàq gi muy yàq waaw loolu la mooy bu boobaa nag mooy ñu des fa parce que bu ñu fa jógee yàq gi day day gën a raw day boo ñoo xam ne leer na bu ma neen assiégé nii nga assiégé assiégé nga gis ne ñii de boo ma leen di bàyyi bu may dem ñu may topp te tamit mën nañu rey ay nit ci nit ñi boobaa boobu maslaha rajiha bi nga xam ne mooy moo moo not mooy kenn du fi jóge te dinañ faire tout redéployaat redéployaat li nga xam ne mooy technique yi ngir mën a percer kii bi ndax bu ñu fiy jóge ñuy dal ci kaw jullit ñi te mën nañ leen a gaañ sinon bu dul loolu comme li yonent bi sallallahu alayhi def fii bi mu demee ba mbiri mel nii danay ay nas woo nit ñi ne leen man daa ñuy suba ñu dem dañuy dem gaa yi ne ko ah, wax dañuy dem te ubbeewuñ mu gis ne ñii daal dañoo bëgg a des ma ne leen waaw bu subaa bu ngeen xëyee kon ngeen song ñu dem ñu gaa yi rafaalaat leen fële ratatat naa wax xeeci am ñun ci gaañ ñu ñëw mu wax leen ne kon ñu dem <laughs> mbiri yéem nit ñi te mu ñu kontaan ci ñu daal di dem imaam ibn al qayyim rahmatullah alayhi mu ne wa minha bokk na ci li ñuy jànge ba léegi mu ne annahu yonent mi alayhi salaatu wa salaam ahrama min al ji'rana bi umra wa kaana daaxilan ila makka wa haadihi hiya sunna liman daxalaha min tariiqi at-taa'if wa maa yalihi wa amma maa yaf'aluhu kathiirun mimmaa laa ilma indahum min al-xuruuji min makkata ila al-ji'raana li yuhrima minhaa bi umra thumma yarji'u ilayhaa fa haadaa lam yaf'alhu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wala ahadun min ashaabihi albatta wala stahabbahu ahadun min ahli al-ilm wa innama yaf'aluhu awaamu nnaasi za'amu annahu iqtidaa'an bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghalitu fa innahu innama ahrama minha daaxilan ila makka wa lam yaxruj minha ila al-ji'raana li yahruma minha fa haadha lawn wa sunnatuhu lawn wa billahi at-tawfiiq imaam Ibn al-Qayyim mu ñëw nag ci masala boo xam ne nañu wax li mu wax ba pare nañu wax li mu wax dane annahu bekk na ci liñ ci jàng que ne annahu yonent mi alayhi salaam ahrama min al-ji'raan dafa armal ji'raana bi umra ngir umra ji mooy dafa armal de min bi min min fu may jóge la ibtidaaiya mooy dafa jóge Ji'irraana armaale fa ngir dem umra ji Makka bi mu paree ci xisaaru Taayif ak ghanaa'im yooyu wa kaana daaxilan ilaa Makkata mu ne nag moom kon Ji'irraana la jógee dugg biir Makka ngir umra ji armaal mu ne wa haadihi hiya sunna lii nag mooy sunna mooy jóge ci biti ñëw armaal ñëw dugg Makka li man daxalahaa képp koo xam nag dafa dugg min jihaad min tariiqi Taayif wa maa yali koo xam ne Taayif la bàyyeekoo. ak li nga xam ne mooy li topp après Taïf ñooñu li gën mooy ak li nekk ci wetam mooy côté comme Hawazin nag ñooñu sunna mooy bu ñu bëggee lii sunna bu ñu bëggee armal ñu jaare foofu bu ñëwee ba foofu ñu armal à partir de Dji'irrânah pour duggu Makka mu ne wa amma ma maa yafaluhu kathirun mimma la ilma indahum mu ne kantaa li nga xam ne moom lay def ñu bari ñoo xam ne amuñu xam-xam mooy xam-xam newul fa ñoom mooy ju mooy yi nga xam ne mooy lamdaa yi minal xuruuj ci génn gi ñuy génn min Makka jóge Makka génn Makka ilal Ji'irraana dem Ji'irraana mooy ño jóge Makka nekk biir Makka génn dem ba Ji'irraana li yuhrima minha bi umra ngir daal di fay armaale ab umra ah summa yarji'u ilayha ginnaaw gi ba mu jógee Makka dem ba Ji'irraana ne dafay armaale duggaat Makka ngir ngir ngir umra mu ne fa hada lii nag moom loolu nag mooy li nga xam ne lam yaf'alhu rasulullah sallallahu sallam lii moom yonent ma ne saa saa masu koo def wala ahadun min ashaabihi albatta kenn ci saxaabaan yi masu koo def du tout wala stahabbahu min ahlil ilmi kenn tamit ci boroom xam-xam yi soppul mbir mi jóge biir Makka bëgg a génn ba Ji'irraana armal duggaat biir Makka loolu la ne yonent ma lay saa saa masu koo def saxaabaam yi kenn ci ñoom masu koo def du tout albatta wala stahabbahu ahadun min ahlil ilm kenn ci boroom xam-xam yi daal lu koy sopp wa innama yaf'aluhu awaamu naas waaye dëgg dëgg ñi nga gis ñuy def nii ñooy ñi nga xam ne ñooy lamdaa mooy awaam yi xamuñu moo tax ñu koy def zaamu ñoom ñoom de nee nañu annahu iqtida'an bin nabi wa ghalitu wa ghalatu wala mooy ne ñoom dañoo jàpp ne lii ñuy def nii dañ koy def ngir roye yonent bi alayhi salaatu salaam pour ñoom le fait que umra yi Ji'irraana gii ñu gis yonent bi alayhi salaatu def jógee Ji'irraana ñëw Makka lool nag moo tax ñoom bu ñëwee biir Makka hmm? bëgg bëgg euh, umra ni ñuy def dañuy dem ba Ji'irraana ndax nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa armal ñu ñëw ba foofu daal di fay eh? daal di fay armal ngir mën a duggaat biir Makka. mu ne loolu ñoom wa ghalitu zaamu dañu jàpp ne la gool bi ñu koy def iqtida'an bin nabi wa ghalitu voilà lu ñu jàpp ne dañuy roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ñoom wa ghalitu njuum dañ njuum gu rëy ndax lan fa innahu moom alayhi salaatu wasallam innama dëgg-dëgg ahrama dafa armal minha minal Ji'irraana mooy dafa armaale Ji'irraana daaxilan ilaa Makka di dugg Makka walam yaxruj minha génnewul biir Makka ngir dem ilal Ji'irraana ba Ji'irraana li yuhrima minha ngir man faa armaale duggaat biir Makka mu ne fa hada lawnu lii benn melo la waaw mooy jóge Ji'irraana armaal dugg biir Makka benn mbir la mooy mooy li awaam yi def lu bëgg a wax mooy jóge biir Makka voilà ñëw ba Ji'irraana armaal ngir duggaat biir Makka ngir umra mu ne loolu law nu benn melo la melo la day benn mbir la waaw wa sunnatuhu lawn sunnaa yonent mi alei satu salaam beneen melo la bu wuteeg melo yi li awaam yi def wa wa billaahi nekk na te ci buur yàlla tawfiq mooy lay jaare dëppanda dëpp dëppale buur yàlla mooy dëppale ku mu neex ci yiw euh, léegi lii la wax waaye mu jàll ci beneen mais fii am na lees soo xam ne mooy imaam Ibnul Qayyim en fait lii nii mu wax mooy ne lim ne awaam yee koy def <laughs> mooy ne affaire boobu noonu du affaire awaam mooy même bu dee ne mooy ñi koy def mais ma ne même ñi nga xam ne sax ñooy jóge fële Taïf walla yu mel noonu di armal ci à partir de Ji'rana pour dugg Makka am nay awaam yu koy def mais. mais ñooñ li ñuy def sunna la sauf que léegi boobu day léegi mooy fii dañu naan euh, imaam Ibnul Qayyim en fait lim ne awamee koy def loolu ak benn boroom xam-xam sopp ko ak kenn masu koo def ci saxaaba yi euh, loolu problème la mooy bu dee ne Ji'irraana ci boppam mooy waxam jooju noonu problème la waaw mooy dafa indi mushkil mushkil liñ naan mushkil la ni mu ci dogoo nii alors que mbir mi eh, ginnaa ginnaa c'est pas aussi catégorique masala bi c'est pas aussi catégorique parce que lan parce que mën na ne awaam yi dañuy def lool mais ay boroom xam-xam dañ koy def parce que affaire bi lenn la mooy léegi wax ji mooy Euh, parce que imaam Ibnul Qayyim lii mu wax nii mooy nit koo xam ne parce que masala bi yëpp lool la est-ce que nit bu nekkee Makka bëgg mooy mu nekk Makka ba pare waxuma koo xam ne bi muy aj ci tamattu la def faut que ça ki nga xam ne tamattu la def tamattu tamattu ci aj mooy koo xam ne day aji parce que loolu gisoon nañu masala yi ci Zaadul Hujjaaj <laughs> moo tax ku dégg li imaam Ibnul Qayyim wax bi nga ne mu way yëf yi ba yëf yi dama naan la affaire ya lenn la mooy dafa am façon aj yi ifraat mooy koo xam ne dafa dafa yéene bi muy ñëwee ci miiqaatam makaaniya waaw moo xam selon fi mu jógee comme ni xadiis Seydina Abdullah ibn Abbaas bu waxoon waqata lana rasulullah waqata rasulullah sallallahu alayhi wa li ahlil madina mu wax waa ah, waa waa yaman mu wax waa Najd ñoom ñépp mu wax waaw ainsi de suite Zul Xulayfa Yalamlam Zaatu Irq bi ne Seydina Omar moo ko kii ak Qarnul Manazil ainsi de ak yooyu euh, mu ne léegi wax ji mooy ki nga xam ne day def ifraat mooy moom ak kese la yéene bu ñëwee ak kese lay def mu am ci def tamattu kooku ak kii def xiraan la wax jii may wax ci wàllu umra mooy ki nga xam ne tamattu lay def tamattu mooy day jël liñ naan deux pierres une pierre deux coups la def mooy ne nit la koo xam ne moom dafa ñëw di aj si mu armal bi muy armal mu yéene def umra ba pare bu paree ci umra ji après mu aj kooku lañ naan tamattu tamattu la def al mutamatti kooku mutamatti la day def loolu léegi nag buur yàlla xéewal googu bu ko defal moo tax moom day di dara comme boo duggoon nañ ci détail yooyu dañu fii vraiment bëgguñu yàgg ci lii nii mu ñuy jëlal leneen léegi mu des keneen koo xam ne xiraan lay def xiraan mooy ki nga xam ne moom dafa yéene ne man sama aj ak sama umra laay boole aktu umra yi day dugg ci aktu aj yi kooku mooy buy def li waa ji ifraat def moo tax innamal a'malu binniya mbir yépp ci yéene mooy ne ñaari nit ngay gis kii di def ifraat kii di def euh, xiraan mooy damay dajale umra ji ak aj gi en même temps bu may wër kaaba gi wër di may wër wëru ifaada tawaaful ifaada bi ñuy def jouru aj gi boobu damay doy mooy dama ci da duggaale ci biir tawaaf boobu sama tawaafu tam mooy umra bu may daw entre bu may dox entre Safa ak Marwa boobu it sama bu umra bi di ciy duggaale ainsi bu ma paree pare naa kooku mooy ci def xiraan léegi nag wax ji mooy est-ce que nit man na ne comme ki def ifraat voilà ki def ifraat parce que ñaar ñëli seen kaa na kii day def tamattu day def umra ba pare moom biir Makka parce que yéene woon na ko ca biti ne moom umra lay njëkk a def après def kii mooy man a euh, labbayka allahumma bi hajjin mooy bi hajjin wa umra mooy tamattu laay def mooy damay def tamattu dama leen di damay umra bi umratin wa hajj damay umra ba pare après ma aj loolu garaawul ki nga xam ne tamit bi hajjin wa umra mooy xiraan la def ko garaawul léegi nag mu des est-ce que waa ji nga xam ne dafa def ifraat wala ndaw si nga xam ne dafa defoon tamattu la bëggoon a def mais mu dem ba foofu mooy dafa war a umra ba pare ah du dafa war a umra ba pare après mu dool di aj wallahi suñu wax ji nar naa gudd parce que je vois que parce que en fait <laughs> je vois que euh, euh, mooy sincèrement même man ça mu gudd jamono jii may wax nii ça ne m'arrange parce que damaa war génn léegi ci loo xam ne lu manuma faa ñàkk dem waaw mais <laughs> tamit boo ko boo boo boo ko brosser dem masala mi du leer voilà moo tax léegi daal bon nañ bàyyi daal lu yàlla def noonu la nañ wax bu dee nag sama heure jot na ñu arrêté affaire bi beneen di ñëw ñu daal di koy àggale ci beneen bi mooy kon léegi reprenons fi ñu xam ne moom lañ tegoon suñu loxo mooy man na dal ndaw si nga xam ne moom daf ñoroon tamattu lay doon moom mu tamattu la bi mu ñëwee ci euh, Makka zaadahallahu tashrifan wa takriman li ko dal mooy mu ñëw ba foofu xam nga dafa war a umra ba pare te umra mooy lan bu ñëwee lu muy def Kaaba ga la jëm day wër Kaaba gi après mu daal di lan def lan ra euh, mu def euh, ñaari rakkay tawaaf yi bu ci baree mu def sa'i bayna safa wal marwa mooy dox safa ak ah bu ci paree mu wàññi karawam jigéen wàññi lay def du woto après moom pare na ci umraam waaw ah léegi nag après bu paree nag ci lay dugg ci aj gi yaa ngi yaa ngi dégg ci lay dugg nag léegi ci aj gi imaginer ndaw soo xam ne dafa ñëw ba foofu jour bi mu ñëw comme ci huitième jour bi ci weeru aj gi mu ñëw dem Kaaba ga bi mu nee ci yoon bi mu gis ay réglam mu gis ay réglam moom dafa armaaloon lan tamattoon mu tamattin la woon waaye mais manula umra pourquoi manula umra mais dafa gis ay réglam après man la après moom yow laa ko war a laaj c'est pas à moi que tu dois poser cette question man maa la war poser question boobu ne la yow lan moo tax lan moo tax manu ko parce que dafa gis ay réglam ndax yonent mi alayhi salaatu moo wax sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha xadis mu ngi ci Sahihayni mu ngi Muwatta mu ngi way yow téere kii mu ne lan if'ali maa yaf'alu mu ne yonent mi alayhi salaatu ne ko defal lépp lu kii aj di def mooy ba mu ñëwee gis ko mu ne mu kii mu ne ko mu ne ko maalaki ndax dangaa dangaa kii mooy dangaa gis say say say sa mbaax say reen mu ne waaw mu ne ko defal lépp li nga xam ne moom la kiy aj di def suuf ko bul wër kaaba gi voilà parce que mooy <coughs> du fa dugg parce que jigéen gi dafa gis ay réglam manula wër kaaba gi te wër kaaba gi tawaaf boobu noonu salaa la li yonent ma ne saaf saaf wax sauf que dañ cee permettre wax julli la suuf que dañ cee permettre wax moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne kenn du ko wër lu nga am laab Hanafi yi ñoo ne non du ci ponk du ci farata ci tawaaf que ne il faut nga am laab ñoom ñoo jàpp loolu waaw léegi euh, mooy kon loolu la mooy kon manu ko parce que règle yee tax comme que manu koo def te il faut bu umra ndax bu umrawul après gars yi dañuy dem Arafat neuvième jour bi dañuy dem Arafat bu jógee Arafat dañuy dem dañuy dem fan euh, buñ jógee Arafat Muzdalifa après ñu jóge foofu jaar ay Mina après yooyu jour tabaski ji liñ naan jour tabaski après jaar dem def ifada ak yu mel noonu mooy bu boobaa dañ naan ndaw si yow ni ngay def mooy manoo man sa sa sa sa sa sa armal bi sa ski bi umra gi manoo ko def léegi parce que mënoo wër Kaaba gi noonu waaw boobaa mooy loolu exactement moo daal sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha yonent bi alayhi salaam ne ko da'i haj euh, umratik ne ko kon tegal sa umra yi waaw loolu nag Hanafiya yi dañ ne da'i boobu mooy wane ne moom da koo annulé mooy foofu la yem alors que waa jumhur dañ ne déedéet déedéet waaw léegi en tout cas luñ ci man di demee mooy kooku li ma la bëggoon wax mooy ndaw soosu man na koo dal kii ifraat tamit ki nga xam ne jàkk moom dafa defoon kii rek ak kese bu ñëw ba foofu am temps mais oui man xaaral ma kii rek ma ma ma umra léegi kook nu muy def parce que mii xat ba jóge na fëta armaalul woon loolu armaalul woon ne day day day dan day day umra ak kese la waxoon ñëw na fii bëgg ak nu muy def bu boobaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog Sayyidatu Aïsha xadis mu ngi ci saxiixay ni moom lañ lay wax noonu boo demee ci kitaabul xajj boroom xam-xam kitaabul xajj saxiix imaamul Buxaari saxiix imaam Muslim rahmatullahi alayhi di nga fa fekk xadis boobu muttafaqun alayhi léegi yonent ma lay saar saar Sayyidatu Aïsha moom li ma expliqué nii ne ndaw si lool mën na koo dal looloo ko dal taxitis taxitis ngeen di wax taxitis wala lu mel noonu looloo ko dal yonent ma lay saar salaam ne ko defal li kii aj di def yépp sauf bu laal. Euh, mbir mi xam nga bul bul bul wóor kaaba gi quant à que euh, bon nañ yem ni nañ continuer voilà parce que bon léegi bi mu ñëwee bi nga xam ne nag ci lañu mooy aj gu mujj mooy aj gi ñu war a gis aju yonent bi alayhi salaam yooyu yëpp dinañu ko gis mais pas gi yaatal parce que defoon nañ zaarul xujjaaj quoi moo tax bëgguñu tamit ci siira bi loo xam ne jotoon nañ ko def ba pare di ci étaler waat bon mooy man na am njariñ te tamit man nii di wax ak yéen bu ma doon defaat zaarul xujaaj ni ma ko defe woon du ma ko defe noonu ya ma ne la non affaire bi du lool kese siira bi képp bu ma ko doon defaat bu ma tàmbali woon au bi du ma ko defe waat nii ma ko defee waaw moo ndax affaire yi ay méthode laaj ak tamit yow am na yoo xamante ne méthodologie la lu nekk ak li mu laaj zaadul xujjaaj bés bu ma ko ma bu buñ ko doon defaat bu yàlla defoon ñu war ko defaat insha allah mooy ci wàllu aj gi mais du mel ni bële mooy bii day gën a yaatu lool masha allah mais sauf que loolu moom dañoo taxul a jóg parce que defoon nañ lee foog naa ne fiihi kifaaya doy na waaw fiihi kifaaya doy na quoi loolu foog naa doy na léegi euh, parce que buur yàlla lool la <laughs> al musawwir moo ñuy wan ay meloom yi ay kiiwam yi mooy lim lay wan tey ak lim lay wan suba du bokk voilà loolu la waaye tekkiwul ne mooy masala ya léegi yooyu yëpp lañ changé léegi demeetul noonu déedéet mooy méthodologie bi day gën yaatu ci loolu voilà lool kese laa la bëgg a wax mais tekkiwul ne masala yooyu mooy ak njuumte rek ka ci ne déedéet du njuumte de waaw bon léegi <laughs> léegi mooy euh, euh, lu ñu doon wax mooy sayyidatu Aisha radiyallahu anha looloo ko dal léegi mu arrêté aj gi mu arrêté umra gi dugg ci jëf aj gi biñ paree aj gi mu ne mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yonent mi alayhi salaatu salaam nee na ma ne yonent salaatu salaam mais nit ñi dañuy ñibbi seen kër yi ñu war a ñibbi mu ne mais hein moo tax mu ne falammaa qadayna al-hajj boo dama ne yonent mi alayhi salaatu salaam waaw hein hein bi ma paree biñ paree aj gi damaa wax yonent ma ne saab saab ne ko mais nit ñi dañuy ñibbi ak ak ak ak aj ak umra séparément man nag ma parce que après mooy bi nga xam ne ci la set di def jëfu aj gi da cee dugalaale ci biir jëfu umra ji loolu la ko yonent ma ne saab saab digal sauf que moom moom li mu plaindre mooy bon loolu mooy benn acte la def te bari jëf ci aj dafa baax léegi moom nit ñi est-ce que nit ñi dañuy ñi nga xam ne dañoo ñëw umra ba pare aj mu ne mais est-ce que nit ñi dañuy dem ak aj ak umra man ma dem ak aj kese waaw yeneen saa salaam nag ne ko moo tax mu ne fa lamma qadayna al hajja arsalani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma abdirahman ibn abi bakr ila tan'imi fatamartu fa qaala hadihi makaana umratiki voilà muy xadiis sayyidina urwa radiyallahu ta'ala anhu an aishata radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne bi ñu paree ak gi yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ma ko waxee loolu lim def dafa woo sayyidina abdirahman ibn abi bakr sama frère la woo man Sayyidatu Aïsha mooy ko jam ko armaalam koo xam ne man naa nekk moom man naa wéet moom ndax frère la la naa Abu Bakar moo leen bokku jur voilà mu woo ko ne ko léegi kon àndal moom nga yóbbu ko ba ak Tan'im bu ko defee mu armaale foofu ñëw ngir umra imaam Ibnul Qayyim nag rahmatullah alayhi dañ naan ko nag nit ñi foofu lañ ko jële du jëfu yonent mi alayhi salaam bii nii bii nii jóge Jordaan dem fële moo tax parce que euh, mooy dafa am lu ñu naan alxillu ak alxaram mooy Makka foofu noonu fu sanctuaire foofu sanctuaire boobu mu am alxill fi nga xam ne nag mooy en dehors de foofu foofu nag yi ci gën a jege mooy ay Xudaybiya Tan'im ak Jiraana ak yooyu noonu yooyu nag nit ki nga xam ne dafa nekk biir Makka lu mel nii dal ko comme li dal sayyidatu Aïsha mu bëgg a umra wala koo xam ne ifraat kese la defoon mu ñëw ba foofu war a bëgg a umra kooku dañ naan ko demal ba ca at-Tan'im wala demal ba Ji'rana wala demal ba Hudaybiya nga armaale foofu bu ko defee nga daal di armal pour umra mën a ñëwaat loolu nag kenn jëlewu ko fii yonent mi alayhi salaatu wa salaam ko fa jóge Taif dem jaar Ji'rana armaale foofu dugg foofu foofu kenn jëlewu ko foofu ñu ko jële ci hadith sayyidatu Aisha te yonent bi alayhi salaam ci boppam moom moo ko digal kon nag ne yonent bi alayhi salaam ko bien sûr defu ko tamit kenn ci sahaaba yi defu ko moo tax am na feneen am na feneen ci zaadul ci ci ci zaadul ma'ad imaam Ibnul Qayyim lii la wax xoolal imaam Ibnul Qayyim wax parce que moom euh, dane imaam Ibnul Qayyim dane rahmatullah alayhi Eh, innahu lam yanqul annahu sallallahu alayhi wa sallam i'tamara muddata iqaamatihi bi makka qabla al-hijra wala i'tamara ba'da al-hijra illaa daaxilan ilaa makka walam ya'tamir qat xaarijan min makka ilaa al-hill thumma yadxulu makkata bi umra kamaa yaf'alu an-naasu al-yawm wala thabata an ahadin min as-sahaaba annahu fa'ala dhaalika fi hayaatihi illaa 'aa'ishata wahdahaa xoolal Ah, en man lii moom a gin a jaaxal ci waxu ci imaam Ibn al-Qayyim mooy xam nga boroom xam-xam noo man ngi toll man nga am na loo xam ne mën na la rëcc mais mooy mbir mi moom affaire yi dafa yor ñaari dalil yépp <laughs> mooy gis na la gis na lii ba pare mu déduire ci ne kon nit ñi mu ne xoolal <laughs> mu ne <laughs> mu ne innahu lam yunqal kenn toxalul annahu ken yonent bi alayhi salaam i'tamara dafa armal dafa dafa dafa def umra muddata iqaamati bi Makka qabla hijra avant hijra gi mooy bi mu tàmbalee di woote laata hijra gi to mooy toxalu na yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daal nay umra hein waaw mu ne walla tamara ba'dal hijra te tamit laata hijra muy gàddaay di dem Medina tamit gàddaayul hein ba'dal hijra ginnaaw bi mu gàddaay illaa lu dul daaxilan ilaa Makka lu dul dafa jóge biir Makka di dugg dafa jóge ca biti Makka di dugg biir Makka comme Hudaybiya comme Ji'rana comme tamit bii ñëw te ñu war ko gis ci biir ajam gi mooy dafa tout le temps ci biti la génne di dugg biir Makka walam yantamir xatt masula armal mukk masula umra mukk moom alayhi salaam ah, xaarijan min Makka ilal xilli génn biir Makka di dem ci alxill mooy bërëb yi ñu la waxoon à part sanctuaire Makka bi ci biti en dehors de loolu la ñu naan alxill fi nga xam ne yenn yu bari dañ koy mooy yi ñu xaraamal biir Makka yooyu day daggan foofu. mu ne foofu dem ba foofu comme comme ay Ji'irraana ay Tan'im ay Xudaybiya mu ne loolu kenn solo yonent bi sallallahu alayhi wasallam masula armal génn jóge biir Makka dem ba foofu. duggaat biir Makka ngir armal armal euh, foofu ngir ma ñëw umra comme ni ko nit ñuy defe tey mu ne lool saxul ci benn saxaaba kenn ci saxaaba yi ci dundam ne def na lool lu dul Sayyidatu Aïsha moom képp waaw mais wax ji dañ naan la mais Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha xoolal wax bii nga boole ko wax bi mu wax sànk ne kenn bi nga xam ne awaamu naas yee koy def nga xam ne kenn defoo kenn sopp ko kenn kii dañ naan la mais yow mooy moom ci boppam nee na Sayyidatu Aïsha def na mais Sayyidatu Aïcha lan la ko def te Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha mais ni mu def noonu noonu la doon def saa fa demaati woon mooy Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha kan moo ko wax yonent bi alayhi salaam moo ko wax woo frère am Abdurrahman Sayyidina Abdurrahman ibn Abi ne ko àndal moo moom ba Tan'im bu demee foofu mu um mu armal ngir ñëw mën a umrawat mais loolu ban dalil moo ko gën a féete kaw mooy même bu dee dañ naan yonent bi alayhi salaam ci boppam defu ko mais moo ko digle te amruhu sallallahu alayhi wa sallam ka fi'li li mu digle comme li mu def bu dee ne def la joo xam ne mooy jëf duñ ko war a royee moo ko digle <laughs> moo ko digal Sayyidina Aisha defal yónnee biir Makka la jóge moom bu dee ne Sayyidina Aisha ba su la jóge biir Makka génn ba Talaim wala foofu di armal di ñëwaat umra mais digle na ki mu gën sopp ci kaw suuf bi mu ko waxee kan nga gën a sopp ci nit ñi dana Aisha góor ak jigéen ñépp la ci yemale liñ ne laa déedéet déet sayyidatu gisoon nañ xadiis boobu sayyidina euh, sayyidatu kan sayyidina Amr ibn al-As mu ne anoo ah, góor ñu la wax mu ne abuha bàyyam waaw moom la ko digal ne ko defal bu koy digaloon ki mu ko mënoon a digal saxaaba yi c'est pareil radiyallahu anhu mais pour wan la ne mais kon yonent bi alei satu salaam digle na ko sunnaam la moo ko digle moo ko digal sayyidat Aisha boole ko frère am ñu dem jóge biir Makka ginnaaw bi mu ajee ba pare mu dem foofu ngir man a armal ñëw umra duggaat ci biir mais même buñ ne kenn ci saxaaba yi gisuñ mu def ko mais sayyidat Aisha def gi ñu ko def ci digalu yonent bi alei satu salaam loolu doyul loolu kan mooy ut beneen dalil à part ça kon ki jóge Tan'im génn biir Makka nekk fa comme li daal Sayyidatu Aisha dal ko mu dem ak ki nga xam dafa aj ba pare aj kese la def bëgg am taani damay umra kooku dañ naan ko defal noonu ndax laka fiihi salaf wa huwa sunnatu rasulillah loolu mooy sunna yonent ba lay saaf saaf moo ko digle nan lañ mën a wax kii def loolu ne kii am wi la ñuy ñi ñuy def ñi xamula ko mën a ñoo koy def ah <laughs> ah loolu yéeme na moo tax lu yéeme la ci wax Imaam Ibnul Qayyim bi waaw lu yéeme yéeme la voilà loolu lu yéeme la waaw te tamit mooy bu ñëwee ci foofu dañ ciy jànge ne sax umra ñaari yoon ci benn voyage dafa mën a nekk parce que Sayyidatu Aïcha dafa umra waaw dafa xiraat après bi bi mu kiiwee ñu ne mu ne ko tegal sa aj gi fii parce que manoo sa umra gi parce que dafa gis baax mais après ajam gi ajam gi bi muy def acte aj yi la dugalaale acte umra yi te teewul après dana yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ñi dañuy ñibbi ak benn aj ak aj ak umra man may ñibbi ak aj kese yonent bi sallallahu alayhi digal ko mu ànd ak frère ngir mën a dem armaali ci Tanayim daal di dugg si waat ngir mën a lan ngir mën a ngir mën a umra mooy kon dafa def umra ñaar yoon ci benn voyage noo tax masala boobu boroom xam-xam yi di di wuute nga xam ne ñenn ñi dañ koy bañ naan umra rek ci loolu rek am na yoon nañ ne no umra ñaari umra ci benn at am nañu koy sit wala duñ gis ne lool mais loolu lu mën a ne la kër yonent ma saa saam defu ko mais digal na ko Sayyidatu Aisha radiyallahu anha voilà loolu la ñaari yoon ci benn weer ci weeru Dul Qa'da googu ñu ne kon loolu lu mën a nekk la léegi nag ana dalil après lii loo xam ne dalil kuy laaj dalil à part ça mooy dalil bu rëy nii nan lañ mën a laajale ne mooy amul moo mooy yonent ma lay saa saam ci boppam moo ko digal lool la léegi daal eh, moo tax parce que ñeneen ñi dañ naan la non tawaaf bi di tawaaf lu bari moo gën mais dañ naan la mais di tawaaf lu bari it yow boo waxee lool même bu dee ne loolu ñépp ci d'accord hein que ni tawaaf lu bari moo moo mooy yool gu baree ci ne boo nee Makka am temps yi ginnaaw bi nga defee nga war a def de bari looy tawaaf. mais loolu yonent ma lay saat saam kenn tamit toxalul ne lu dul ñetti tawaaf rek la def waaw tawaaful qudum tawaaful ifaada tawaaf bi nga xam ne mooy bi nga xam ne mooy alwadaay tàggatoo te pourtant lam fa ne kenn toxalul ne tout le temps da doon tous les jours mu demoon tawaaf te pourtant boroom xam-xam yépp d'accord nañu ne tawaaf lu bari loolu yiw gu baree ci ne daanaka moo gën sax waaw léegi est moom kon toxaluñ ci moom loolu dañ naan kon léegi baril googu noonu kon du di ko baril affaire boobu noonu nekkul li nga xam ne mooy lu gën kenn waxu ko kon waxu ko moo tax loolu daal moom moom moom moom lu mën a nekk la nit mën naa dem ifraat ba pare aj ba pare après dem umra ji waaw dem ba tanañ dem ba Tan'in daal di Tan'in wala Ji'rana sax bu ko neexee wala Hudaybiya daal di armal ngir ñëw ajsi loolu la voilà léegi nag sibéer gi nga xam ne moom lañuy nettali comme ci imaam Maalik mu imaam Maalik ne ci benn aj ak yu mel noonu ci benn ate benn at loolu insha allah li gën a dëgër mooy loolu mën naa nekk loolu mën naa nekk que ne loolu mën naa nekk rawatina waxu imaam Ibnul Qayyim bi ne loolu awaam yi def loolu du awaam yee koy def loolu ci sunna la tegu même bu dee awaam yi wax naa la de toute façon julli sax awaam yi dañ koy def mais mooy waxewul angle boobu quoi dafa bëgg a wax ne lii ñi xamul ñooy def lii mais dañ naan ko déet ñi xamit dañ koy def te yone yonent bi alayhi salaatu ko digaloon Sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha kon sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam ne nit bu demee foofu bëgg umra Makka mu génn ci ba ci biti daldi ci eh, daldi armal daldi ñëw ngir mën a eh, insha allahu taala ngir mën a umra insha allahu taala eh, léegi kon insha allahu taala léegi nag leen na ci des mooy dañuy yem ni parce que waxoon naa la nag dama contrainte de temps la am